a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu Ahmadu al-Xadiim alayhi ridwaanu al-baaqi al-qadiim fi qasiidatihi masaaliku al-jinaan fi jam'i maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fil muqaddima fii faslun fi dhikr <coughs> waazzamu basmalatan wa xawqala takbiratan azbalatan wa xamdala qul wa salaatan wa kadaka xasbala wa mithluha istigfaaratun muttasila léegi nag ginnaaw bi mu la waxee njariñ yi nekk lenn ci njariñu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bañ ne waxuma maa tey waaw la ko ciy fekk léegi nag mu ne wa azzamu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi màggal nañu nit ki di si karam yi muy bari ci basmala basmala mooy ku ida qaala al bismillah bu waaji nee bismillah loolu lañ naan basmala voilà <laughs> waaw waxaw xale waaye it màggal nañu dayoo bëgg nit ki muy bari muy wax xawqala muy laa xawl wala quwwata illa billah ah bismillah ci turu borom bi tabaraka wa taala moom la ñuy tàmbalee arrahmanir li nga xam ne mooy ki fees dell ak yërmande te yërmandeem daal di yaatu wa xaw xawqala mooy laa xawla aw ma pexe waxoon nañ ko fi ngir mën a jaamu saa borom aw ma pexe ngir mën a mucc illa wala quwwata aw ma kàttanuy jaamu saa borom wala quwwata aw ma kàttanu ricc illa billah lu dul di ko jaari ci borom bi tabaaraka wa mu ne naka noon takbiratan màggal nañ tamit sopp nañ ki nga xam ne mooy murid bi ki nam ma dem ci boroomam muy bari lu muy sikkat takbiratan mooy allahu akbar waaw azbalatan a'udhu billahi minash shaytanir rajim waaw di bari lu muy muslu di dem ci boroomam ngir muslu shaytaane mi nga xamante ne mooy mu yées mi ta boñta mi nga xam ne moom lañu dàq waaw mu ngi noonu mu ne wa hamdala waaye yépp ak alhamdulillah yii yépp bu ci waaye jël di ko sikar baax na waaw wala mu leen di boole bu nekk mu utal ko loo xam ne lu ñu xam la wa hamdala mooy nit ki bu waxee alhamdulillah mu ne qul waxal ba léegi wa ak julli hein mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ah dina ci ñëw lu ko gën a rëy ci jaamu yàlla ah wakadaak wakadaaka naka noonee xasbala mooy xasbuna allah wa ni'mal wakiil xasbiya allahu wa ni'mal wakiil loolu yii dafa rot sunna waaw dafa rot sikar ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa ci la rot waaw xasbunallah wala xasbiyallah wa ni'mal wakiil xasbiyallah wa ni'mal bi alayhi salaatu wa wax ci xadis bi nga xamante ni nii Seydina wa Mawlana Abu Dawud as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi daal dina koy solo mu ne képp ku ko wax lii. subha xasbiya allah xasbiya allahu laa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul juróom-ñaari yoon bu xëyee ak bu juróom-ñaari yoon kafaahu allahu ma ahammahu min amri dunya wal axira suñu boroom fegal na ko la nga xam ne moo yitteel te nekk lu ko préoccupé ci mbiru àddina ak mbiru alaaxira waaw xasbiya allahu wa ni'mal wakiil lu réy moom la naan wa kadaka hasbada mu ne wa mithluha istighfaratun muttasila naka noon mooy ak ñaan sàkku njéggal goo xam ne day jokkaloo waaw Allahu akbar yii yu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daldi mbàggal la waaw te taalibe bi ak nit ki ak foo man di tollu mu war a nekk loo xam ne ci ngay feccalee di ko dundale li nga xamante ni mooy sa waxtu yi waaw waaw Allahu akbar non ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw lu rëy waaw ndaw lu rëy kon mu ngi noonale kon mu ngi noonale ah, <coughs> léegi loolu parce que loolu dafa am mooy baat yooyu noonu mooy baat yi ñu gis nii ay basmala ah du gis nañ basmala ah ah xawqala xamdala loolu mooy kuy wax xamdala kuy wax alhamdulillah hallala mooy ku naan laa ilaha illa allah sabhala mooy ku naan subhaanallah ay salaa mooy ku naan hayya ala salaa waaw hay ku ne hayya ala salaa mu ngi noonu kon gis nañ ay xaw xaw xalaat yooyu gis nañ leen moo tax ba yi nag dañ ci dem bàyyi damaza boo nee adaam allahu izzak waaw <laughs> yooyu mbir yaa ngi noonu yii nii yu ama am solo la munoo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di koy màggal ay mbiram waaw waaw kon mu ngi noonale sëriñ bi radiyallahu taala anhu daal di ciy teg mu ne wal kullu minhunna laha fawaa'idu maxsuusatun biha liman yujaahidu mu ne wal kullu yi ma fi wax nii yépp nag basmala bismillah xawqala la hawla wala quwwata illa billah takbira ah allahu akbar azbala a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim wa hamdala alhamdulillah wa hasbal ak salaatu ala nabi wa hasbala ak hasbuna hasbiya allah wa ni'mal wakiil ak istighfar astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim ah astaghfirullah al yooyu mu ne bu ci nekk ci yooyu min ci ñoom lahaa ñeel na ko fawaa'idu ay njariñ maxsuusatun yoo xam ne yu jamoo la bu nekk ci ñoom bi haa ca ñoom li may yujaahidu ñeel nag ki nga xam ne mooy kër këri ci yii te daal ci eh, jël dundam koy seeyal ci baat yii nii waaw kooku moom am na ay njariñ yoo xam ne yuy jaboo yoo xam ne moom moom moo koy def lool dina ko amee ci yii nii mu ne wal kullu minhunna laha asraaru kashafaha fi suhufi lahbaaru mu ne wal kullu minhunna bépp benn bu nekk ci yii ñu fi wax ma fi wax man man man Bamba radiyallahu anhu laha asraaru ñeel nako ko ay mbóot kashafaha wuññi na ko fi suhuf ci seen téere yaak seen al ahbaaru fóore yi xeetu yonent bi al ulamaa al amiliin rahmatullah alayhim wa radiya anhum daal dinañuy wuññi la nga xam ne mooy mbóot yoo yële waaw mu ne wal kullu minha qad bada laha samar fa kullu man lahu janaan alal watar benn bu nekk ci yii min haa ca ñoom kat ba daa dëgg-dëgg feeñ na lahaa ñeel ko sabar ay ay meññeef yoo xam ne mooy tukkee ci kay sax ka làmboo takkoo ak benn ci baat yii di ko sikkar te yàlla tax am na ay ay ay meññeef yoo xam ne yu feeñ la waaw fa kullu man lahu képp koo xam ne nag janaa witt nga ci yii nii di ko def mooy comme ay garab lañ bay meññeef xeetu meññeef yu kenn mënu la lim képp nag koo xam ne nangoo koo làmboo ah ba di ca witt janaa naa la kookee dina daje te dina jot watar ay mbiram yépp dina sotteeku waaw ay projet ay bëgg-bëggam yépp dina sotteeku ci mbaaxu borom bi tabaaraka wa taala léegi nag ah <coughs> mu ne fa tamaru tahlili tawxidun sama lilaarifiina qaalahu man alima li anna tawxida dawi takallumi hawaahu kullu muminin wa muslimi léegi nag fii lay tàmbalee di ñëw léegi nag meññeef yam la wax bu ci nekk ay meññeefam feeñ na ngir ka nga xamante ne moo nangu ba man koy witt